الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-diini hanifan wa la takunanna minal mushrikin ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل وما أنا wa ma ana alaykum bi wakiil wattabi' ma yuuhaa ilayka wasbir hattaa yahkuma Allaahu wa huwa xayrul haakimiin hattaa yahkuma Allaahu wa huwa xayrul haakimiin hattaa yahkuma Allaahu wa huwa xayrul haakimiin sadaqallahu al-azim yaakaar naa tamit am na feneen wa umirtu an akuna du an akuna la uh, izhaar bi izhaar tam la dafa mat wa umirtu an akuna izhaar la ak in kuntum fi shakkin bi shin duna sin sadaqallahu al-azim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 ak mbambastal bi nga xamante ne moom lañ ko defoon ci wax imam al-Bukhari waxoon rahimahullah bismillahir rahmanir rahim kitaabul witr ak baabu ma jaa fil witr bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci li dikkee ci witr gisoon nañ ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne di ko gisaat léegi inshaa allahu ta'ala ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji nga xamante ne moom la wax ne julli guddi ñaar ñaar la salaatul layli masna masna fa idha akhashiya ahadukum subha salla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad salla képp ko julli guddi moom ñaar la ñaar maanaam ñaar rakka ñaar rakka su fekkente ne dañoo ragal kenn ci yéen dafa ragal suba jot maanaam ne julli benn rakka boo xamante ne daf ko koy toolale maanaam loolu di tegtale ne kon rakka wi kon maanaam moom day benn rakka bu ñuy ber comme ni nga xamante ne noonu la gisoon ne mooy mazhabu jumhur ulama rahmatullahi alayhim gisoon nañu ci euh, tamit euh, wax ji nga xam ne moom la imam Naafi' jële woon ba tey sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom mi solo xadis bi ne moom daf daan sëlmal diggante ñaare rakkaay ak rak diggante rakkaa bi ak ñaari rakkaay ci witar maanaam diggante shafa bi ak witar bi dof ko daan euh, def mbete mu daal di digle maanaam ci benn ci ay aajoom Euh, gisoon nañ ci naka noonu xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci xadis ba mu fanaane woon kër sayyidatuna Maymuna radiyallahu anha ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ ci xadis boobu mu gis ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ñaari rakka topp mu daal di julli yeneen ñaari rakka topp mu julli yeneen ñaari rakka topp mu julli ñaari rakka topp mu julli ñaari rakka topp mu julli ñaari rakka muy juróom benn yoon topp nag mu daal di julli rakka boo xam ne daf ko witare loolu doogi daal di tëdd ba noddukat bi ñëw mu daal di jóg daal di julli ñaari rakkay fajari dooga dem julli ji suba ci biir jàkka ji loolu tam gisoon nañ ko lool mooy li nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal léegi nag mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaabi ilay haddathana Yahya ibn Sulaymaan te moom mooy al imaam Abu Sa'iid al-Ju'fi Yahya ibn Sulaymaan ibn Yahya ibn Sa'iid ibn Muslim al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala di koo xam ne ku waa Kuufa la woon gannaaw ga mu bokk ci waa mu demoon Misra moom nekk koo xam te kat jàngkatu Alquraan mu màgg la moom mi ngi génn àdduna ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, ci. Euh, afraadul Buxaari yii la rahmatullahi alayhim maanaam nga xam ne imam al-Buxaari ñoom ñoo wéetoo seen ay xadis romboon nañu ko ku mel ni moom moom ñii romboon nañu ko ci jotaay yi ñuy jot a gis walillahi alhamdu wal minna moom ñeent fukki xadis la imam al-Buxaari solowee ci moom xadis yëpp ci sayyidna al imam Abdullah ibn Wahb al-Misri la ko jëlee rahimahullahu ta'ala mun qaala haddathani Abdullah ibn Wahb muy imaamu waa Misra imaam bu mag boobu di Abu Muhammad Abdullahi ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna téeméer ak ñaar fukki juróom ca ca Misra ginnaaw gàd maam ñaar téeméer ak ñaar fukki juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci imaam yu mag yi nga xamante ne ta woon na ak imaamu Maalik Euh, te mu bari lool loo xamante ne euh, mokkal na ko mi ngi génn àdduna téeméer ak ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu gis ne juróom-ñaar fukki at la dund ak ñaar maanaam moom muy imam bu mag rahimahullahu taala mu ne qaala axbarani Amr te moom mooy tamit imam boobu mag boobu nit yàlla boobu abu umayyata amr ibn al-harith ibn yaqub ibn abdullah al-ansari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna juróom-ñeent fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna téeméer at ak ñeent fukk a juróom-ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit imam la boo xamante ne waa Misra la rahimahullahu ta'ala xam ne Yahya ibn Ma'in daf doon wax ne maam daf ko doon tawfiq bu baax a baax a baax al imam eh, Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu ta'ala moom daf doon wax ne kaana ahfazu ahli zamanihi maanaam moom moo dàqoo na mën a mokkal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa jamonoom te amutoon maas ci ñi nga xamante ne ñoom la daan ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom la daan ñoom la bokkaloon jamono eh, rahimahullahu taala imam eh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala daan ne amul ku ko gën a dëgër maanaam ginnaaw maanaam moom ak moom Layth ibn Sa'd ak Amr ibn Harith yi ñoom ci waa Misra amul ku leen gën a jege am amul ku ku leen gën a dëgër maanaam moom Layth nag moo ci gën a kaw waaye moom mi moom moo mooy ki nga xamante ne moom moo ko ci jege rahimahullahu taala ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne anna Abdurrahman anna Abdurrahman ibn al-Qasim te mooy Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Qasim ibnu Muhammad ibnu Abubakar as-Siddiq maanaam kon di waa kër Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moom mii ci moom moom te mu ñi nga xam te ci siqaat yi la bokk mi ngi génn àdduna téeméer at ak ñaar fukk ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanaka xawula solo lu dul ci baayam mooy faqih bu mag boobu boroom xam-xam bu sell boobu nitu yàlla bu mag boobu radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy alqasim mu ne haddathahu moo ko nettali kon an abi mu jëlee ko ci baayam mooy alqasim ibn muhammad ibn abu as-siddiq euh, radiyallahu ta'ala anhuma euh, radiyallahu ta'ala anhum te maanaam muy di euh, doomu saxaaba boobu mooy muhammad ibn abubakar radiyallahu anhuma moom abu muhammad tam mooy dàqantalam dañ koy wax tamit abu abdurrahman moom mi ngi génn adduna téeméeréelu at ak juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa donte eh, ci waa asxaabu ku ci ci ci waa eh, ci ci waa eh, fuqaha as-sab'a yi la bokk waaye génnul adduna ci jamono ji nga xam ne ci la moromam yi lu ci ëpp doon génne adduna te moom mooy ñeen fukki at ñeent ñett ñeen fukki ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn adduna ci téeméerul at ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta an Abdullah ibn Umar muy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdurrahman euh, al-Qurashi al-Adawi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu di saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax al-Athari radiyallahu taala anhu wa arda moom mi ngi am ñaari junni xadis ak juróom benn téeméer ak fanweeri xadis yi nga xamante ne moom mooy euh, musnadam li nga xam ne mooy imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett imam al-Bukhari rahimahullahu taala wéetoo na ci juróom-ñett fukk at ak benn imam al Muslim wéetoo ci fanweer ak benn ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee na qaala an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wa nee na salaatul layli julli guddi daal masna masna ñaar ñaar la maanaam da ngay julli ñaar raka sëlmam duñ ñaar raka sëlmal ni nga xam ne noonu la nekkee waxu jumhurul ulama rahmatullahi alayhim waaye fa iza aradta soo nammee nag an tan sori fa ci nga dem farka na nga rakku nga nga julli rakkaatan maanaam rakka boo xam ne tuutiru moom ngay tóolala laka ñeel la maa lépp loo xam ne xat dëgg maa li nga xam te ne sallayta moom nga julli qaala al-Qaasim maanaam muy ibnu Muhammad ibnu euh, Abdu euh, ibnu Muhammad ibnu Abu moom moo ko wax maanaam euh, ta'ala anhuma moom Euh, comme dafa bokk dafa solo xadis bi maanaam ginnaaw bi mu solo xadis bi muy leeral gis ngeen ni solo woon nañ ko gis nañ ni Naafi' solo woon na jëmmi xadis bi ak leeraloon na ne Seydina Abdullah ibn Umar euh, euh, ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu daf daan julli ñaari safa ak benn witar comme ni nga xam ne noonu la ko jumhurul ulama doon defe euh, rahmatullah alayhim waaye ndax rakka benn kese def na ko witare kooku Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñoo ko jàpp ne mëneef naa julli benn rakka kese mu nekk witar te loolu noonu doon te ñaari rakka sëlmal dooga witar loolu moo gën waaye benn bi mën naa nekk kom ni ko Seydina Usman defe woon ca Kaaba ga radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dafa ñëw benn guddi ginnaaw bi ñu jullee gée mu daal di taxaw julli kabbar julli benn rakka kese boo xam ne kaamil bi yëpp la ci tari maanaam loolu kon ñu gis ne loolu kon dal mën naa nekk waaye li nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy julli ñaar rakka sëlmal daal di julliwaat beneen rakka waaye mu ne narokasum nag ibnu Muhammad di leeral maanaam masala yi nga xamante ne ñoom ñooy mbir moomu noonu comme li nga xamante ne noonu la nekk mu ne war ay na gis nañu unaasan ay nit maanaam ay ci ay ñoo xamante ne seen wax ak seen i jëf def na ko bàyyi xel munzu la ko dalee ca adrak naa ñu ngi fekkee maanaam mooy ba ñu dam tàmbalee fekkee di gis di xàmmee ba léegi euh, fekk gis nañ leen ne yuutiruuna ñoom ñu witar bi salaatin ci ñetti rakka maanaam li muy tekki euh, muy maanaam mooy ne ñetti rakka dañuy julli ñaar sëlmal loogu julli benn moom mooy ñaar yi nga xamante ne dañ ci tari comme ni yenente bi doon def sallallahu alayhi wa sallam euh, subhaana rabbiyal subbihisma rabbikal aala comme ni mu nekkee ci xadis bu nekk ci sunan euh, imam euh, Abu Dawud rahimahullah wala imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala donte imam Abu Dawud solo na beneen maanaam buy tegtale lool waaye bu imam euh, an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala bu Abdurrahman ibn Abza radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan julli subbih isma rabbikal a'la la daan tari ci bu njëkk bi ñaareelu rakka bi mu tari ci qul ya ayyuhal kaafiruuna mu daal di tari ci suratul Ikhlaas maanaam waaye ci ñetteelu rakka bi ni ñëw na tamit ci sunan imam Abu Dawud ne suratul Ikhlas la doon tari comme niñ ko gise woon ne loolu la daan def euh, daanu ci yokk leneen waaye bu ñu daan pare bu daan bu daan bu daan sëlmal euh, da daan wax subhaanallahi al-malikul quddus ñetti yoon waaye ca ñetteel ba maanaam mooy zikkar comme sabbali maanaam ca ñetteel ba nag da daan wax ci kaw maanam ña daan wax ñaar subhaanallahi al-malikul quddus voilà maanaam kon loolu la ko daan wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye wa inna li wér boor nag mooy nag kullan lépp nag la waasoon lu yaatu la arju yaakaar naa an la yakuna mm, te ne du nekk bi sey in ci dara mi ci mbir yi yëpp ñuy wax ba san ba sun coono wala xat-xat wala weñ so dara loo xam te lu ciy gaañ ak ngaañ ba sun ak ngaañ kon lu ci am maanaam amul lu ci aay daal ku nekk mën naa julli ñaari rakka sël ñetti rakka yu tegaloo sëlmal mën na julli ñaar sël ñaar julli benn mën na julli juróomi rakka maanaam nu ko defee rek maanaam mbir mi yaatu na comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon wallahu a'lam hadith bi imam euh, al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro 472 473 990 dana ko indiwaat léegi euh, neuf cent quatre-vingt-quinze insha allah taala ak mille cent trente-sept maanaam kon euh, niñ ko gisee woon imaamu Muslim rahimahullahu taala in na ko xadis numéro sept cent quarante neuf juróom ñaari yoon imam Abu Dawud in na ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-quinze mille trois cent vingt-six ak mille quatre cent vingt et un imam An-Nasa'i moom indi na ko lu bare bare moom tamit ko euh, Euh, imam Abu Dawud tudduñu ko indi na ko mille ah, tudduñu ko indi na ko mille deux cent quatre-vingt-quinze euh, mille trois cent vingt-sept ak mille quatre cent vingt et un imam Ibn Maaja moom indi na ko hadith numéro mille cent soixante-quatorze mille cent soixante-quinze mille trois cent dix-huit mille trois cent dix-neuf mille trois cent vingt ak mille trois cent vingt-deux imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi na ko noonu imaamu Malik indi woon na ko hadith numéro trois cent trois cent dix-neuf ak trois cent vingt-cinq kon bi gis na ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ci hadith bi wallahu a'lam mu ne qaala rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abul Yaman al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'aala muy gënna ci ñu koy dàqantele Abul Yaman moom mi ngi gën a àdduna téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën a àdduna ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam Bukhari moom moo solo ci moom lu bari waaye hadiis am ñu ngi ci kutubu sitta mun qaala axbarana Shu'ayb te moom mooy Abu Bishr Shu'ayb ibn Dinar al-Himsi rahimahullah al-Qurashi an-Na'am al-Umawi rahimahullah ta'ala mi ngi génn àdduna téeméer ak mu ngi génn àdduna téeméer at ak juróom benn fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an az-Zuhri mooy imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom mi ngi gane àdduna juróom fukki at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ñaar fukk ak juróom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiisam mi ngi ci kutubu sitta an Urwa ibn Zubayr ibn al gane àdduna ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci juróom-ñeent fukki at ak ñeent comme ni nga xam ne noonu la mbokkam yi ñoom waa fuqaha as-sab'a yi génne àdduna ci at boobe rahmatullahi ala al-jami' moom Urwa ibn Zubair ibn Awwam bi eh, doomu sayyidina eh, eh, Zubair ibn Awwam radiyallahu ta'ala maa nga xam te ne kon tuuti ginnaaw gàdda ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam la gane àdduna te moom mooy ñaar fukki at ak gàtt ñett ma jàpp ñaar ñeent maanaam noonu la génne noonu la gane àdduna bokk ci fuqaha as nekk sët ci sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum moom anna Aisha maanaam muy tantam sayyidatuna Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra as-Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu ta'ala anha mi ngi gane euh, moom mi ngi euh, maanaam moom mi ngi génn àdduna boobu juróom ak juróom ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci biir euh, wahyu bi ci la gane àdduna moom laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama am fukki at ak juróom-ñett bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di làqu ci at ak benn maanaam kon euh, moom kon mi ngi génn àdduna juróom benn at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, wala waaw wala bokk wa loolu la juróom juróom benn wala juróom-ñaari at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wa sallama ah, moom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom sax moo ëpp ci jigéen ñi liñ solo ci ay xadis moom ñu jàngale ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, euh, nekkoon soxnaam si nga xamante ne moom la gënoon a bëgg ay xadisam mi ngi ci kutubu sitta ñaari junni xadis la am ak ñaar téeméer ak ñaar. téeméer ak fukk ci ay xadis loolu la am imam al-Bukhari ak imam Muslim euh, dëppoo nañ ci téeméer xadis ak juróom-ñaar fukk ak ñeent imam al-Bukhari wéetoo ci juróom fukk ak ñeent Muslim wéetoo ci juróom benn fukk ak juróom ñeent gin euh, ci xadis sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha moom axbarat moo ko xabaare anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kaana nekkoon yusalli daan julli ihda ashara fukki ak benn rakkaatan ci ay rakka lool moom mooy li nga xamante ne moom la gënoon a baaxoo di julli hadith sayda sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma day tekk leneen léeg-léeg mu yokk ko tuuti waaye li nga xamante moom moo gënoon a nekk aadaam moom mooy ne fukki rakka ak benn comme li yeen sayyidat Aisha waxoon radiyallahu anha ci weeru koor ak lu dul weeru koor musul julli lu bokkut ak lool maanaam lool li muy tegtale kon mooy ne lool moo gënoon a bari fuuf ci li ne moom la daan saxoo mu ne kaanat nekkoon na tilka salaatu tilka loolee salaatahu moo daan nekk julleem maanaam taani lim ci nam nag mooy bil ci guddi gi maanaam guddi gi nii la ka daan jullee loolu moo daan nekk julleem fa yasjudu daan na sujjóot as-sajdata sujjóot goo xam ne min zalika ci loola qadrama lu tolloog loo xam ne yaqra'u dana jàng ahadukum kenn ci yéen xamsiina aaya juróom fukki aaya maanaam qabla lu jiitu an yarfa ci muy yëkkati ra'sahu boppam maanaam kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam da maanaam du gis ne julli googu ak li mu daan am lépp maanaam léeg-léeg mu sujjóot sujjóot goo xamante ne euh, daan na jege fukki minutes maanaam loo xamante ne juróom fukki aaya lañ ci mën a jàng loolu euh, mu doog yëkkati boppam loolu moom moo tax. mu ne fala tas'al an husnihinna wa tulihinna yéena ci beneen riwaaya hadis bi mu ne ñaar rakkaa ni mu ko daan defe bul laaj maanaam mooy ak réyoon ni mu meloon ci taar ak guddaay maanaam nga gis ne rak kon julli googu du woon fukki rakkaa ak benn yu ñuy parax paraxee déedéet maanaam yoo xamante ne la bu daan rukkoo wala mu daan sujjóot da daan yàgg ci rukkoo gi ak sujjóot gi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yarkaw mu daal di rukkoo rak'atayni ñaari rakka qabla salaatul fajr lu jiitu jullik fajar gi maanaam li mu ci namm nag moom mooy <coughs> lu jiitu jullik fajar gi maanaam lenn la ci namm mooy euh, ñaari rakkay fajar yi maanaam mooy jullik fajar gi fii li mu ci namm mooy jullik gi ñuy wax suba maanaam ñaari rakka yooyu nga xamante ne bu ñu noddee moom lay di a summa topp yet taj yow Euh, muy mu tëddaat ala shiqqihi ci wàllam gi al ayman ngay ndeyjoor gi xattaa ba te yàti yow mu dikke ko al muazzin noddkat bi li salaati ñeel julli maanaam mooy liqaam maanaam noddkat bi di jug pour ne ni ñu taxawal julli mooy bu naan kat qaamatu salaati julli gi taxaw na boobaa nag ci lay doog a jóg maanaam tëdd googu nag nga xamante ne moom la daan tëdd sunna la ci yenente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne da daan tëddee ci wàllu ndeyjooram donte comme ni nga xam ne loolu lañ ko gisee woon imaamu Malik rahimahullahu taala dafa jàpp ne loolu dañ koo sit maanaam ngir bañ nit ki jàppee ko farata maanaam lool moom moo tax waaye nekkul ne dañ koo sit ci jëmmi boppam comme ndax imaam Malik léeg-léeg day waxee noonu nangam bi dama koo sit lu mu ci fekk lu mu ci jublu mooy damay bañ ñu jàppee ko farata loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko laaje woon euh, sabbal yi ñuy sabbal bu ñu sujjootee mu ne xamu ko maanaam te loolu mënu ko bañ a xam maanaam li muy tekki rek mooy xaw ma ko comme en tant que farata loolu la ci jublu dégg nga kon euh, loolu moom moo nekkoon euh, beneen mbir boo xamante ne day day tegtale ni naafila gi nga xamante ne maanaam li tax mu indi xadis bii nag euh, te waxu ci waxu witar maanaam mooy dafa am ci yeneen riwaaya yuy tegtale ne daf daan witar ndax fukki rakka ak benn ndax fukki rakka ak benn laa budda mu am benn rakka buñ ci witare maanaam mënta nekk fukki rakka ak benn te amul witar loolu la ci jublu dégg kon moo tax euh, moo moo tax mu daal di koy indi fii euh, dégg nga kon euh, sallallahu alayhi wasallam mu ne ginnaaw ga nag moo tax mu daal di wax ne ginnaaw ga su paree ci lay doog a julli ñaari rakkaay fajar maanaam laataa jullik fajar gi maanaam jullik fajar gi nii xam ne moom la ñuy wax jullik suba maanaam googu lañ ci namm kon loolu eh, yaakaar naa ni jarul ñuy gën a leeral ci buntu boobu wallahu a'lam xadis bi imaamu Maalik in na ko xadis numéro trois cent quatorze ak trois cent quinze imam al-Bukhari in na ko xadis numéro six cent vingt six la indiwoon la ko dana ko indiwaat xadis numéro mille cent dix-neuf mille cent vingt-trois mille cent trente-neuf mille cent soixante mille cent soixante et six mille trois cent dix imaamu Muslim indi na ko xadis eh, numéro sept cent trente-six ñaareel ak sept Euh, Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1262 1263 1335 1336 1342 1362 1363 imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 440 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 685 1328 1601 1651 1696 1721 1728 ak 1762 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 1198 ak 1358 imam ahmad ibn hanbal moom lu baari la ko indi kon dañ ko gis ne xadis bi noonu la nekk na ci uh, kutubu sitta ci waa xaw kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu aljamii mu ne baabu saatil witri buntu baabu buntu saatil witri buntu waxtu yi nga xamante ne ñoo ñooy waxtu witari loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dafa am yuñ ci dëppoo am yoo xamante ne tamit dañ cee wuute mboolem boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne witaat képp maanaam mënefu koo def lu dul ci maanaam bu fekkente ne ci waxtu wi mu ne du duñ ko def lu dul ci guddi maanaam ci jamonoy lëndëm comme ni nga xamante ne noonu la leere maanaam mooy ne wita ci comme ni nga xamante ne noonu la ko hadith bi waxe inna allaha amadda amaddakum bi salaatin ma bayna al-ishaa'i ila al-fajri maanaam euh, wala boog euh, bi salaatin hiya xayrun min humurin naam salluha bayna euh, bayna al-ishaa'i ila fajri borom bi subhaanahu wa ta'aala tëbbal na leen yokkal na leen benn julli boo xamante ne moo gën alalu adduna yi ak li ci biir maanaam mooy gëllami xonk yi waaye nag na ngeen kon nag na ngeen ko julli diggante fajar diggante géegi ak ah, jëm ca jàpp fajar gi maanaam loolu kon dañuy xam ne julli witar ci julli guddi yi la bokk maanaam bokkul ci julli naafila bëccëg gi loolu borom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci beneen mbir te loolu dafay tegtale ngëneel gu màgg goo xamante ne nekk na ci guddi ci kaw bëccëg maanaam ngir ne julli googu noonu foofu lañ ko def beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la euh, guddi maanaam moom la witar euh, maanaam moom la ñu dëppoo moom mooy ne képp koo xamante ne julli julliwu ko ba euh, jant bi jóg maanaam moom mooy ne julliwu ko ci waxtoom loolu moom ñëpp dëppoo lañ tamit ci ne julliwu ko ci waxtoom beneen mbir bi nga xam ne nag yii ci def yëpp nag daanaka dañ cee xaw a wuute ci waxtu yi moom mooy kañ lañ koy tàmbalee maanaam boroom xam-xam yi rahmatullah tamit dëppoo lañ ci ne gée maanaam euh, ginnaaw maanaam waxtu gée lañ koy julli maanaam euh, te waaye nag fiñ ci wuutee moom mooy ndax waxtu gée buy dugg si rek damay daal di war a julli witar waaw wala déet ak naka laa koy jullee loolu borom xam-xam ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu nekk waxtu gee moo mooy waxtu witar maanaam waxtu gee mooy jëmmi waxtu witar waaye nag mënee fuute julli witar lu dul xanaa ñu julli gee comme ni nga xamante ne waaye looloo tax tamit julli witar kenn du ko noddal ngir ne bu ñu noddalee julli gee rek maanaam mooy bàyyi nañ xel julli witar waaye julli witar nag dafa nekk loo xam ne dafa war ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon maanaam bu boobaa kon waaye nag képp koo xamante ne dafa julli witar te fàtte maanaam fàtte ne julleegul woon gée mu julli witar ba noppi doo ko fàttaliku ne julleegul gée bu boobaa witar bi du yàqu ngir ne ngantuk fàtte gi moom moo tax naka noonu tey su fekkente ne dafa julli gée ba pare julli witar waaye doo nga xam mbir mu koy tegtal ci ne ndekete julli géewam nga yàqu woon na baaxutoon bu boobaa tamit julliwaat witar du ko waraat maanaam ngir yooyu yëpp ngant gi moom moo tax bu boobaa lool daal lañ ciy seeti waaye bu dul lool julli gee fu mu jotee laa budda da ngaa war a julli julli gee doog julli julli witar loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci fuqaha u xanafiyi rahmatullah alayhim amma fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne waxtu gee moom mooy Euh, ci la ci lañ mën a jullee witar masalan tey bu fekkente ne da ngaa tukki nga daal di jiital sa timis maanaam nga boole ko gée bu boobaa doo sañ a julli witar fekk waxtu gée jotul maanaam moom mooy manto yi ba safaqi am xonk-xonk yi dañ carrément ci ngay doog mën a amee sañ-sañ doog a julli li nga xamante ne moom mooy witar beneen mbir bi nga xamante ne moom la euh, fuqaha kon Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ci buntu boobu tamit ñoom itam ñoo bokk gis-gis ñoom danoo jàpp ne witar maa ngi koy mën a bu ma ko jullee sama suba sama sama sama timis ak sama gée ma daal di jiital gée gi rek mën naa ci daal di teg witar ngir ne gée gi moo tënkoon witar gi te comme julli naa ko ci waxtu wa jeex na maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy wuuteeg borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci biir masala boobu beneen mbir bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, moom mooy euh, waxtu wuute yi nga xamante ne moom la ñu moom mooy kañ lay jeex ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ñoom borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ne bu may maanaam julli gi tax dama ko war a julli balaa may julli suba maanaam loolu moom ñëpp dëppoo nañ ci ci kaw loolu kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ma Hanafi ak Shafi ak euh, Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom bu waxtu gée jot jeexee maanaam bu waxtu euh, gée jeexee fajar gi xar bu boobaa jullig witar waxtoom génn na léegi nag amma fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne ah, ah ñun kat feek julliguñu suba maanaam waxtu witar génnagul maanaam moom mooy bu waxtu wi demoon ba génn te julleeguma fajar julleeguma suba damay julli sama witar teg ci fajar ñaar rakkay fajar teg ci ñaar rakkay suba loolu nag moom mooy su fekkente ne jiite wuñu ma euh, ñëwuma ci jàkka ji te téere te ragaluma li nga xamante ne moom mooy waxtu wi génn bu boobaa su ma ragalee waxtu wi génn nag damay daal di jiital julli suba gi ci kaw julli witar gi am amma su fekkente ne waxtu wi génnagul bu boobaa damay daal di jiital te ragaluma mu génn damay jiital waxtu Euh, maanaam jullig witar gi ci kaw julli ñaar rakkay fajar gi ak ci kaw julli ñaar rakkay suba yi su fekkente ne tamit damaa tàmbalee julli ñaar rakkay fajar wala ma tàmbalee julli ñaari rakkay suba ba pare sama xel doog a dem ci ne julli gu witar damay dagg waxtu wi maanaam bu boobaa damay dagg julli ji ma nekk ma dem julli ji witar ba noppi dooga daal di ñëw julliwaat ñaar rakkay fajar dooga julli li nga xamante ne moom mooy ñaar rakkay suba feek ragaluma waxtu wi génn loolu yëpp ñu ngi koy tënk ci bu ma ragalul waxtu wi génn am maa nag léegi mu def su fekkente ne lu nu war a fay la li nga xamante ne moom la euh, foofu nag la fuqaha maliki rahmatullah alayhi wuuteeg jumhur tamit maanaam ñoom jàpp nañ ne witar kenn du ko fay euh, su fekkente ne waxtu wi xës na ba génn ba fajar gi maanaam ba jant bi jóg boo jant bi xësi ba jóg witar kenn du ko fay loolu nag wuuteeg li jumhuur jàpp rahmatullah alam ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey rahmatullah am ñoom dañoo jàpp ne witar ba keroog may dee dama ko war di fay maanaam tey bu ma rëccee tey ba keroog may dee day day gàllu sama loos wi ma war koo fay loolu moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafiyey xanaa bi lay rahmatullah alayhim euh, ñoom dañ ne sopp nan nga fay ko ba keroog ngay dee ñoom ñoom it noonu lañ ko jàppee amma Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo sopp rek nga fay ko ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah ñoom jàpp nañ ne doo garaawul mën nga ko a fay loolu li nga xamante ne moom mooy a ah, a ah, la xanaa bi ñoo jàpp ne laa budda nga fay ko ba keroog ngay maanaam dañoo dañoo sopp nga fay ko ba keroog ngay dee Shafi'i yi ñoom dañ ne rek sopp nañ nga fay ko rek mais bu bu bis bi weesoo masalan maanaam fay ko jant bi xës na ba jóg maanaam dem nañ par exemple ba tisbaar jot bu boobaa day daal di teggeeku day daal di tëb comme ni nga xamante ne noonu lay tëbee ci fuqaha u maliki yi alayhim maanaam kon wuute gi loolu la ninga xam ne ñooy xanafi yi ak xanaabila yi rahmatullah bokk nañ fenn mooy ne ñoom ba keroog ngay dee koy fay waaye nag xanafi yi dafa war nga fay ko xanaabila yi rahmatullah dañoo sopp nga fay ko ñi nga xam ne ñooy shafi'i yi rahmatullah nee nañ gaa danga koy fay waaye nag ci bëccëg gi rek la maanaam ba keroog tisbaar masalan di jot maanaam zawalu shams di am wala boog bu fekkente ne maanaam mooy yor-yor gi dañ plutôt maanaam ba yor-yor gi dañ maanaam balaa zawaalu shamsi di am ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Maliki rahmatullahi alayhi ñoom bu jant bi xasee ba jóg moom dootoo ko fayati maanaam kon loolu moom mooy wuute yi nga xamante ne moom lañ ci wuute li nga xam ne nag amaan na mooy li gën a dëgg mooy war maanaam mooy fay giñ koy war a fay waaye nag ci bis bi te mooy ngir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ci xadis bu nekk ci sunan yi ne man naama an an anil witri aw nasiyahu falyusallihi idha zakara maanaam loolu dafa ne képp koo xamante ne da nelaw wëllif wita wala boog nga fàtte ko boo ko fàttalikoo na nga ko julli waaye loolu nag ngir ne boo ko fàttalikoo na nga ko julli loolu la jumhur wuute seen biir amma fuqaha o maliki rahmatullah moom xaw ma seen dalil ci lool maanaam lan moo war a tax ñu ne kenn du ko fay ànd ak ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na lee maanaam allahumma ba mu def ñu jàpp ne comme yenent bi sallallahu alayhi maanaam kom que dafa ne ko julli ci diggante fajar gi ak suba gi maanaam ba maanaam nañ ko julli ci diggante gée bi ak suuf suba gi ba fajar gi loolu moom moo mën a moom lañ mën a utiliser comme dalil waaye dalil boobu da dul doy maanaam pour rek ne kenn du ko fay maanaam dalil boobu dana doy pour wax ne lii mooy waxtoom waaye du mën a doy pour ne kenn du ko fay te ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nan ko fay maanaam ko loolu moom mooy li nga xamante ne mooy dëgëral ne loolu tax léeg-léeg nga gis ku ne la witar euh, kenn du ko fay waaye ci tarixa bi dañ koy fay déedéet mbir mi du lool de mbir mi masala fiqhiyya la du tarixa bi ak ñàkk a nekk tarixa bi loolu bëri na nag ay masala yu mel noonu yoo xamante ne euh, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu day am benn position bu mu am mu ne mu wax dara nit ñi foog ne loolu noonu maanaam mbir la moo xam ne tarixa bi moo ko jago ah ah loolu amul ci tarixa maanaam amul ci tarixa loo xamante ne dañ naan lii tarixa moo ko instauré comme étant benn loi boo xamante ne ci bunti mag ci jaamu yàlla sharia yi la loolu amul dafay fekk rek ne yi nga xamante ne mooy sëriñu tariixa ba wala benn sëriñ bu ñu wóolu ci yoon bi moom dafa jàpp mbir moo xam ne dafa wuuteeg li ngeen xam ci seen ko loolu lay jàpp nekk waaye mënta jël loo xam ne ab àtte sharia boobu yees la di ko indi te bëgg koo teg rek ci ne maanaam dëgg la que ni sharia la wax waaye ñun ci tariixa bi lii la ñu doxale loolu amul ci amul lépp bépp tariixa bu am loolu loolu mooy tariixa caaxaan la bépp tariqa bu am loolu rek nga xam ne dafay xar ijmaa rek boobu caaxaan la loolu dafa war a leer dégg nga maanaam mbir mi nag dafa le dafa ay dalil la tamit yu leer yu dëgër yuy wane ne maanaam witar def la ko fay loolu dañ loolu dalil yi leer nañ wallahu a'lam mu ne qaala Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne awsaani dénk na ma annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil witri ci may julli witar qabla nawmi lu jiitu euh, may ne may nelaw loolu euh, insha allah taala dinañ ko gis hadis la boo xam ne imaam al-Bukhari rahimahullah indi na ko maanaam buntu bii ni ne yan ci digal mais mais du rek ci kitaabul witr bi maanaam euh, wala boog ci taarix ci kitaabu taarix la ko indi rahimahullahu taala pas ci téere bi nga xamante ne moom mooy téere saxiix bi Euh, maanaam imaam al-Bukhârî rahimahullahu ta'ala dafa yonent bi sallallahu maanaam ne Abu Husayn Abu Hurayra bokk radiyallahu anhu dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ma ma julli witar laataa may nelaw maanaam te loolu moom mooy mazhabu ñi nga xamante ne maanaam mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne dañuy julli witar laataa ñuy nelaw comme masalan Seydina Abu Hurayra ni radiyallahu anhu Seydina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala moom tamit noonu la daan doxale ak ñeneen ci sahaaba yi radiyallahu anhu mu am ñeneen ci sahaaba yi ku mel ni sayyidina Umar ibn Khattab ñeneen radiyallahu ñoom dañ daan nelaw ba yeewu doogu julli witar waaye nag loolu borom xam-xam yi rahmatullah dañoo gis ne mbir mi yaatu na su fekkente ne nit ki dafa gis ne moom su teelee nelaw maanaam su su su su su nelawee boo muytul yeewu balaa fajar kooku boobaa na witar balaa muy nelaw te sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci kaa boobu la nekkoon ñi nga xamante ne nag ñoom bu ñu nelawee balaa fajar daal yeewu am temps maanaam ñooñu li nga xam ne moom mooy li gën ci ñoom moom mooy ñu nekk ba moment boobu ñuy doog a julli witar wallahu a'lam te comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis ci bunt yi di ñëw bi mu naan ij'alu akhira salatikumul layla witra mu ne qaala bil isnaad al muttasil fa wal kitaab lay haddathana abu nu'man te moom mooy al imam al naam Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Abu Nu'man al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, moom muy al ah ñu xamee ko ci aalim ah rahimahullahu ta'ala moom moo génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam at laata muy génn àdduna mu nekk ku euh, ku jaxasoo euh, dégg nga rahimahullahu ta'ala imam Bukhari moom moo solo ci moom waaye ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta ba nga ci Sunan Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom imaam Tirmidhi solo na ci keneen ku tudd Abu Nu'man mais kooku noonu euh, al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli la bu bokk ak Muhammad ibn Fadl as-Sadusi rahmatullahi ala al-jami' imaam Bukhari téeméeri xadis la solo wee ci moom euh, ay xadisam ñu ngi ci maanaam maanaam mooy ñeneen ñi ci def ñoo ko solool ba mu def imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy Hammad ibn Zayd ibnu Dirham al-Jahdami al-Azdi naam al-Jahdami rahimahullahu ta'ala mu Abu Ismaïl al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam mi ngi ci kutubu sitta mu qaala haddasanaa Anas ibnu Sirin te mooy al-Ansari Abu Musa wala Abu Abdullah wala Abu Hamza di mbokk Muhammad ibnu Sirin maanaam di frère am rahimahullahu taala génn àdduna téeméer ak fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waa Basra hadith am nekk ci kutubu no qaala qultu wax naa li Ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mu ne ah, radiyallahu taala anhu maa ma ne arayta xanaa maanaam xoola boo xoolal masal ar-rak'atayni ñaari rakka yi maanaam ndax gis nga ar-rak'atayni ñaari rakka yi nga xam ne qabla ñoom ñoo jiitu salaat ñoom ñoo jiitu salaatul ghadaati jullik suba maanaam ñaari rakkaay utiilu ndax danaa guddal fii himaa ci ñoom ñaar ñooñu alqiraa ak njàng maanaam moom mooy lan mooy ñaari rakkaay fajar yi day laajte ndax maanaam ñaari rakkaay yi mën naa ci guddal njàng nga xamante ne moom laay jàng fa qaala mu ne kaana nabi yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam li mu daan def mooy yusalli danaan julli minal layli ci guddi gi mas naa mas naa ñaar ñaar wa yuutiru mu daal di witar bi rakkaatin ci benn rakka kon léegi mi ngi gën a leer mais loolu guddi gi la wa yusalli daal di julli nag rak'atayni ñaar rakka yooyu qabla salaatil ghadaati laataa noddu gi di am wa ka waaye mu mel ne al adhaana noddu gi bi uzunayhi ci noppam lan ne maanaam mooy mel ni luñ ko naan gaawal gaawal gaawal gaawal qaala Hammaad maanaam li muy Hammaad ibn Zayd di leeral lool ay lim ci nam mooy suratan ngir gaaw maanaam min comme buñ naan waaj nga ci daal daa sëgg ci samay nopp maanaam loolu lay baat bi di tekki maanaam <laughs> dégg nga ka annal azana bi udunayhim mel ni mel ni euh, nodd gi maanaam ci noppam la ne maanaam loolu li muy tekki mooy lan maanaam nodd gi fii la xambali ci jublu maanaam moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf daan gaawee ñaari rakkaay fajar yi comme niñ koy gisee insha allah ba sayyidat Aisha wax radiyallahu anha nee na daf ka daan julli julli bi daf daan gaaw ba nga xam ne dama doon wax ne aqara al fatiha ndax tari na ci fatiha sax maanaam Euh, <laughs> euh, loolu kon loolu moom moo ci léegi li tax imaam al-Bukhari indi ko fii rahimahullahu taala moom mooy daf doon wax ne julli guddi gi yëpp nii la ko daan def mais da daan witar après maanaam mooy ne kon witar gi ci guddi gi la daan amee muy diggante gée fajar gi diggante gée gi ak fajar gi après mu doog wax nag ñaar rakkay fajar doog am maanaam yeneen bi sallallahu alayhi noonu la ko daan jullee dégg nga kon loolu moom moo tax imaam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala Euh, indi ko euh, fii nii euh, rahimahullah hadith bi moom lañ gis léegi imam al-Bukhari noonu la ko hadith 472 473 990 ak 993 dana ko indiwaat 1137 1172 ak 1180 maanaam kon ci buntu bi ci ci kitaabul azar ci kitaabul witr hadith bi jeex na dootu ko gisati. incha allah léegi mais daañ ko gisaat inchaa allahu taala ba tey julli yi dégg euh, qaala bil isnaad muttasil kitaabi ilay haddathana Omar ibn Hafs te moom Abu Hafs Omar ibn Hafs ibn ibn Talq ibn Mu'aawiya ibn Mu'aawiya an di waa Kuufa rahimahullahu taala boo ci siqaat yi moom al-Bukhari ak imaam Muslim solo nañ ci Euh, euh, ci seen ñaari sahih ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ashabu sunan yi euh, ba mu def al imam nu Maaja ñoom soloo nañ ci ku ci moom maanaam ñoom solool nañ koy xadis ci kutubu sitte yëpp téeméeri xadis la ci am ak fanweer ak juróom yoo xamante ne ci sahih imam al Bukhari solool na ko juróom-ñett fukki xadis ak juróom-ñeent imam Muslim soloo ko fukki xadis ak juróom maanaam kon moom rahimahullahu taala mu bokk ci ñi nga xam ne maanaam mi ngi génn àdduna ñaar téeméeru at ak ñaar fukk ak ñaar ci li imam Bukhari wax al imam al-Hafiz al-Ayni nag moom daf ni ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn euh, dégg nga euh, imam euh, az-Zahabi rahimahullahu ta'ala na ñoom maanaam moom solowuñu wuñu ay xadiisam maanaam borom xadiis yi lu ludul jëlee ko ci papaam maanaam moom li mu ci moom yëpp daanaka ci baayam la ko jëlee waaye nag ku balu baree baree bari la solowee ci baayam mi ngi génn at mi ngi génn at na. fekk mi ngi am lu ëpp juróom fukki at maanaam tuutee ko mu matal juróom benn fukki at dégg nga rahimahullahu taala mun a qaala haddathani haddathana abi lépp lu mu solo léegi haddathana Umar ibn na li ci tegu mooy haddathana haddathana abi sama baay moo ma nettali maanaam moom mooy Abu Umar Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Salaba ibn Amir ibn Rabi'a ibn Amir ibn Jishm eh, ibn Wahbil ibn Sa'd ibn Malik ibn Nakha mooy an-Naxa'i di waa Kufa rahimahullahu ta'ala nekk qaadi foofu euh, rahimahullahu ta'ala daakan moo gën Abu Umar an-Naxa'i euh, moom mi ngi génn àdduna téeméeri at ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa al-A'mash te moom al imaam Abu Muhammad Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Asadi al asadi al Kaahili rahimahullahu ta'ala moom gane àdduna juróom-benn fukki at ak benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna téeméeri at ak ñeent fukk ak juróom ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nekk imam bu mag nekk tamit imam maanaam jàngkatu alquran waaye euh, nekku ci koo xam ne dañuy téye xadis am njàngale maanaam maanaam njàngu alquran am la maanaam waaye mu nekk imam bu mag rahimahullahu ta'ala ci fiqh ci fiqh comme ni nga xam ne noonu lañu gisee ci téere fiqh al-Amash na waaye li ci ëpp ci li ñu xam ne moom la ñuy sukkandikoo ci moom tamit moom mooy ci usul ak tamit rawatina rawatina rawatina ci euh, hadith ak ci tafsiru Qur'an maam la al-Amash lii la wax rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani Muslim te mooy Abu Duha Muslim ibn Sabih al-Hamadani rahimahullahu ta'ala al moom di waa Kufa ah, rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna téeméer at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi Masruq mooy taabi'i bu mag boobu rahimahullahu ta'ala Abu Aisha Masruq ibn al-Ajda' al-Hamdani al-Ajda' wax nañ ne mooy Abdurrahman ah, al-Hamdani al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala di waa ah, moom mi ngi génn àdduna juróom fukki at ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñeenti at ginnaaw sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mu ne an Aisha jël na sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nee na kullal layli guddi yëpp awtara witar na ci rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah waxtu woo gis ci waxtu yu guddi gi rek xamal ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam witar na kon moom mooy amatul limite ci buñ naan place sangam ak place sangam ak sa place sangam wayen waaye nag wantaha waaye daytal na witruhu witaram ila sahari ci njël maanaam mooy buñ demee ba fajar di waaj a def njël moom mooy partie bi mu bi balaa fajar a jot loolu mooy as-saxaar mooy partie bi ñuy jamono ji ñuy xëdd maanaam loolu mooy as-saxaar jamono jooju yenente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu maanaam mujj dundam yëpp partie boobu la daan witare maanaam jamono jooju la daan witar loolu lu mat a bàyyi xel la ci eh, witar beneen mbir kon bi nga xamante ne moom mooy eh, ñëw fii mooy tey su fekkoonte ne dama dama witar ba pare ma daa di bëgg a julliwaat naafila maanaam comme masalan ma dem ci weeru koor gi ma julli naafila euh, ak euh, euh, weeru koor gi ba pare ba a witaraat maanaam ndax witar naa ak imaam bi waaye damaa bëgg naafilawaat loolu masalan fuqaha yi nangu nañ ko ba mu def ne fuqaha u maliki rahmatullah nee nañu waaye nag bu fekkente ne nit ki daf koo def ci tayeef maanaam mooy ne witar na ak imaam bi ànd ak ne moom mi ngi yéene ni ginnaaw gi dinaa naafila ci ginnaaw gi loolu dañ koy sib bu fekkente ne nag amul yéene googu cibir cibir amu ci waaye bu boobaa li nga xamante ne moom la xanafiye yi ak maliki rahmatullah alayhim wax moom mooy witar na garawul mën na continuer mën na julliwaat maanaam amul benn problème no ak sa ak xanaabila yi tamit rahmatullah mooy maalik xanafiye yi maliki yi ak xanaabila yi rahmatullah ñu dañ ni comme witar na lool moom mooy benn wax bi witar naa ba pare garaawul amul problème bu ma bëggee julliwaat damay ñëw rek ma julliwaat après garaawul comme que witar naa ba pare te witar benn yoon lañ koy def du ma witaraat loolu mooy benn waaye xadis bii di ñëw insha allahu taala maam yii di ñëw ij'alu aaxira salaatukumul layla witran def leen seen guddi gi mujj ci guddi gi ci seen julli gi mujj ci guddi gi mu nekk witar loolu day dëgëral mazhabu Shafi'i yi rahmatullahi te loolu la sayyidina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu dañu ko ko laajee mu ne xamewuma dara ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam luy tegtale ne war ñu witaraat waaye bu doon mën a ne may def nii mooy damay julli benn witar mu daal di dab witar bële maanaam bu boobaa mu daal koy tóolal tóollanti mu ne shafa bu boobaa ma daal di naafil li mu bëgg a naafil ma dóoraat beneen witar bu boobaa loolu la loolu moom mooy li Shafi'i wax rahmatullah am te loolu moom mooy li gën a dëppoo ak li nga xamante ne moom la xadis yëpp boo leen boole lañu wax wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 745 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1435 imam Euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 456 ak 2924 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1680 ak 1681 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1185 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 24188 24453 24691 24759 24974 25435 25693 ak 25694 dañuy gis ne kon waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi rahimallahu al-jami' mu ne baabu iqaadi nabi sallallahu alayhi wa sallam ahlahu bil witr baabu bunte ngi ni buy leeral ci ni iqaadi yee annabi bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di yee ahlahu jabootam bil witr ci witar maanaam waa këram wit bi maanaam ñu mu leen di yeewee ci pour ñu jub witar maanaam loolu day tegtale doole gi nga xamante ne moom la witar am ba nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam soxnaam yi loolu leen woon bàyyi ba fajar gi jot mu yee leen ne leen fajar jot na jóg leen julli déedéet maanaam bu fekkee witaraguñu woon fekk ñu tëdd nelaw te witaruñ bu boobaa da leen di yee ñu witar maanaam ngir ne ki nga xamante ne comme ni ñu ko gis woon ci bunt bi weesu ki nga xamante ne dafa bëgg a naafila dafa bëgg a witar li muy def moom mooy su dee dafay julli benn euh, euh, dafa dafay nelaw te xam na ne nelawam kat kii moom man moom samay nelaw leer na ma ni fii ak fajar du ma fi jóg maanaam bu boobaa na witar balaa muy tëdd su fekkente ne nag moom jàp na ni dana jóg. bu boobaa mu bañ a witar mooy li gën comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon euh, léegi maanaam bu boobaa nag witar bi ndax dangay ngay teel a witar wala da ngay yéex a witar day daal di aju ci nit ki ci jëmmi boppam maanaam day aju ci nit ki ci jëmmi boppam bu fekkente ne façon yéenee naafila abadan maanaam yow moom boo julli gee rek witar la bu fekkente ne nag fas ngaa yéenee naafila bu boobaa xaaral ba naafila ba pare witar ngir ni julli gi mujj ci julli gi la ñuy witar lool mooy li nga xam ne mooy na comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee wallahu a'lam waaye nag ngay war a sa njaboot maanaam loolu day wane doole gi witar am witar moom moo jar soxna si dina law nga yee ko ànd ak lim li nga xamante ne muy risques yi ci nekk yëpp maanaam ci yenn kër yi maanaam <coughs> te bu boobaa loolu tamit day fekk ne bu suba jotee rawatina waxtu wii di génn maanaam yéegi ni muy nekkee lu ràññeeku loolu itam dégg nga mu ne qaala haddas bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay haddasanaa Musaddad muy Abul Hasan al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'aala Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Murabal wala boog Mugarbal ah, al ah, waa Basra rahimahullahu ta'aala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année maanaam ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Bukhari solo na ci moom ñetti téeméeri xadis ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar imam euh, Abu Dawud solo na ci moom juróomi téeméeri xadis ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoo bëri gën a bëri luñ solo ci moom daanaka doo gis keneen maanaam ku ñu solo ñoom ñaar lu ëpp ci musaddad li nga gis ñoom ñu solo ci mu imam musaddad bi xoolal Sahih Bukhari sept mille cinq cent soixante-trois xadis la trois cent imagine nga trois cent quatre-vingt-dix-sept ci musaddad la ko solo maanaam loo xamante ne ëpp na un dix euh, jege na non non jege na un dixième bi jege na ko maanaam un vingtième bi maanaam mooy vingt xadiis yoo gis ci Sahih bi benn bi solo na ko ci musaddad bu dee imam Abu Dawud nga xamante ne moom tamit euh, sunanam am quatre mille xadiis la à peu cinq cent soixante-dix-huit yi ci musaddad la ko solowe maanaam mooy un quart bi maanaam da lay wan imam musaddad ni mu amee doole ci ñoom ñaar ñi te ñoom ñaar la nekk seen sëriñ euh, imam euh, a tirmidhi solool na ko ñaar hmm, benn xadis imam an-Nasa'i ñaari xadis moom Tirmidhi benn xadis la ko solool imam an-Nasa'i ñaari xadis la ko solool maanaam mu la nekk seen maanaam seen sëriñu sëriñ la ci maanaam te loolu day wane doole bi nga xamante ne moom la imaam Musaddad amoon euh, rahimahullah Musaddad nag euh, dañuy wax ne laqabam la mais ni nga xam ne loolu la tudd mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz waaye la laqabam la maanaam mooy dàkkantalam la maanaam ngir maanaam nekk ku mu def comme lu imaam al-Bukhari doon wax Musaddadun kasmihi voilà Musaddad comme turam la mel mooy nit koo xamante ne yàlla daf ko mëddal. maanaam ci mboolem li muy wax mboolem li muy def ni muy doxale lépp dafa nekk exactement fam ko war a defe nam ko war a defee ci anam ba mu ko war a defee ci jamono yam ko war a defee ak ci place ba mu ko war a defee dégg nga mu ne qaala haddathana Yahya te moom al imam Abu Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mooy imam al-Hafiz bu mag boobu at-Tamimi rahimahullahu ta'ala Euh, di waa Basra euh, moom mi ngi gën a àdduna téeméer at ak ñaar fukk ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gën a àdduna téeméer at ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett ginnaaw gàddaay yonent bi waaw mooy téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddasanaa Hishaam te moom mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwaam ibnu Xuwaylid ibnu asad al asadi abul ah, munzir dañu abu abdullah wala abu bakar ah, moom waa madina la radiyallahu taala anhu moom mi ngi gane àdduna juróom benn fukki ak benn génn àdduna téeméer at ak ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathanii abii sama baay a nettali te baayam moom mooy sayyidunaa Urwata ibn Zubayr ibn Awwaam gis nañ ko léegi an Aisha muy ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha gis an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa waa ana fekk man raqidatun maa ngi nelaw mu'taridatan di aji gaaral ala firashi ci kaw lalam maanaam mooy kon dañuy gisoon nañ ci dañuy julli ci kaw dal lal def la ci julli beneen bi ci des mooy su fekkente ne amul amul amul sobe ci leen na sax ci maanaam ci ñu bokk te fuqaha maliki yi rahmatullah ne ñoom daf ci bari ci am ci ñoom ñoo xam te ne sobe bi du maanaam euh, du du condition ci julli bu baax ah comme ni ñu ko gisee woon maanaam mais bu te ne amul sobe itam bu ñu mën bu ñuy gis ak yooyu bu ñuy làmb di ko daj wala ñu muy ak ñu mel noonu maanaam mëneef naa julli ci kaw laal beneen bi ci def bi muy tegtale mooy ne mëneef naa julli euh, nit ki tëdd sa kanam maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko saa mbokk wala fi di waxee maanaam bu tëdd sa kanam ni ngay julli ñaan la bu ma jullee maanaam loolu waxu caaxaan la ñetteel bi ci def moom mooy day tegtale ne. Euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam këram dafa dafa mu xate woon nga xam te ne moom bu daan woon benn place bu muy jullee lu dul la soxna si fi bi mu tëdd booba lal boobu foofu rek mën a jullee amul feneen maanaam ba nga xamante ne te day day da koy gaaral day tëdd ci kanam euh, ne beneen bi ci des moom mooy comme ni nga xamante ne noonu la waxee woon ne bu daan sujjóot soxna si danaan lem tànk yi pour mu mën a sujjóot su yëkkati ko soxna si tàllalaat tànk yi waaye comme julli gi da daan yàgg daan na am taaw nelaw dégg nga waaye fi iza arada sunna waaye den mu'tara ko may ala firaashi fa iza arada sunna mais yuutira ci mu julli witar ay xaban yi daf may yee fa awtar tu bu ko defee ma daal di witar maanaam bu awtara waxoon nañ la ne la bu ne awtara maanaam li muy julli li muy teg mooy sallal witra dégg nga maanaam kon lii tamit dalil la ci wax jooju wax awtara tu nee na ma daal di julli witar maanaam loolu day teg li nga xamante ne kon mais euh, kon dañuy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi fii moom mooy ne euh, soxna si dañ koy war a yee ngir mu julli wiitar loolu tamit de tegtale ne euh, jigéen ñi déebu leen bàyyi rek ci seen ay bànneexu bakkan maanaam déebu leen bàyyi rek ñuy def leen neex de telle sorte que kenn du leen digal dara ci diine kenn du leen tere dara dañ naan ñu bàyyi jigéen ñi ñoom foofu rek ñu bàyyi leen ci seen coin ñu nekk ci li neex di di di di di di di di di di togg ak yàq kese ak di di di pasteelu ak yu mel noonu puudaru déedéet maanaam dañ leen di tamit wax ne leen lii julli jot na maanaam julli bu jot ah eh soxna yi julli jot na ñu xam ne julli jot na ak yu mel noonu. hadis bi gisoon nañu ko hadis numéro 382 383 384 508 511 512 513 514 515 519 yëpp gisoon nañu ñaari yoon moo des ñu war ko gisaat mooy. 1209 ak 6276 euh, imaamu Muslim inna ko hadis euh, numéro 512 juróom benn yoon ak 544 imaamu Maalik inna ko hadis numéro 308 euh, imam Abu Dawud inna ko hadis numéro 711 712 713 ak 714 imaamu An-Nasaa'i na ko hadis numéro 166 167 168 755 ak 700 59 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 956 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi kon nañ gis waa sa abugotu bu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi ba mu des imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne mu ne baabun liyaj'al axira salaatihi witra baabun bunte ngi nii liyaj'al na def axira salaatihi li mujj ci julleem witran mu nekk witran maanaam julli gi ngay mujjee julli ci guddi gi comme ni nga xam ne noonu lañ ko doon waxee léegi maanaam dafa war a nekk julli witar kon maanaam loolu luy dëgëral li nga xamante ne moom lañ wax boobu ba léegi maanaam ci masala yi saa su nekk ñu teqantal ne walla ñu gisee li nangam mais li nga xam ne mooy cëslaay bi nga xam ne mooy fondement bi mooy ne julli witar mooy li ràññeeku ci mu nekk julli gi nga xamante ne moom mooy mujj te loolu ngir ne euh, benn rek la war a doon mu nekk impair loolu nag mu nekk xiwul gu rëy gu borom bi subhaanahu wa ta'ala def maanaam ngir ne comme borom bi subhaanahu la dafa bëgg witar maanaam dafa tóol mais dafa bëgg lu tóol loolu moom day tegte tegtale li tax maam nekk càppaacoli gi mu nekk maanaam day bëgg tamit jaamu yàlla gi ñu koy defal mu nekk loo xam ne dafay tóol nga xamante ne mbir yu bëree bëri bëri borom subhaanahu wa daf koo dafa daf koo yoonal mu nekk lu tóol xatta rakkaay yi nga xamante ne ñooy juróom mooy rakkaay julli yi juróom yi fukki rakka ak juróom-ñaar maanaam kon dañuy gis ne dafa tool li nga xamante ne moom mooy nombre julli yi ci boppam juróom lañ maanaam dafa tool comme li nga xamante ne noonu lañ gisee ne weer yëpp benn weer lañ ci woorloo mooy dafa tool li nga xamante ne moom mooy ak benn weer lañ koy def mooy dafa tool taxawaayu arafaat juróom-ñeenteelu fan bi la mooy dafa tool sujjóot yi maanaam euh, maanaam juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf euh, juróom-ñaari lépp dafa tóol li nga xamante ne moom la ñuy wër euh, kaaba gi juróom-ñaaral dafa tóol safa ak marwa de juróom-ñaar la mooy dafa tool li nga xamante ne tamit moom mooy yax yi ñuy sujjootee juróom-ñaar lañ mooy dafa tóol ak li nga xamante ne moom la ñuy wax ne maanaam Euh, wa man istajmara fal yuutir képp koo xamante ne dafay jëfandikoo xeer yi wala maanaam papier toilette bi ak yu mel noonu ngir bu demee ci wanag bi na toolal maanaam mu nekk loo xamante ne lu tool la te ci la ñuy nattee li nga xamante ne tamit moom mooy mbërëg yi comme ni ñu ko gisee woon maanaam aada yi maanaam bu defee ñetti yoon boobaa loolu mooy lu tool ak yeneen ak yeneen yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ci bëgg lool xattaa ci jàpp ñett ñett la ñuy def moom mooy li gën ci nit ñi amalam bi ñuy jàppoo te loolu itam dafa tool xattaa yi nga xamante ne maanaam benn yoon lañ koy def te moom mooy lu def nekk massa bopp ak nopp yi loolu tamit ak bu fekkee te nit ki dafay massa ci xuf yi yëpp benn yoon lañ koy def te loolu itam dafa tóol maanaam mu nekk kon xéewal bu rëy a rëy bu borom bi subhaanahu wa def ci mbiru lu tóol ba pare mu nekk kon koo xamante ne maam moom borom subhaanahu wa ginnaaw ba dafa tool te dafa bëgg lu tool mu daal di ñuy tegtal euh, maanaam ne kon suñu jaamu yàlla guddi gi guddi gi ak li mu mag yëpp borom subhaanahu ci jaamu yàlla yi mu ne na ngeen ko toolal te bu boobaa na ngeen def li tool loolu noonu na nekk li mujj maanaam ngir ne. wala axiratu xayrul laka minal ula li mujj li moo gën ci yow ke lu njëkk li maanaam te lu mujj li kon te euh, Euh, comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam xayrul a'maali xawaatimuha wala boog al a'maalu bil xawaatimi jëf yëpp ci lañ ko tëji lañ koy natte maanaam te mooy lu tool maanaam loolu yëpp mu pare bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bamu ne inna allaha witrun wa yuhibbul witra daf ne awtiru ya ahlal qur'an maanaam borom subhanahu wa ta'ala dafa tool te dafa bëgg lu tool kon ne waaye na ngeen toolal yéen ñi nga xam ne yéenay waa alqur'an maanaam muy ahlul qur'an mu nekk kon benn martaba bu mag a mag a mag ngir li sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu waxoon kaw kaw bi ba mu walaajee ci ginnaaw ci yeneen riwaayaat maanaam bi mu laajee ci ginnaaw ne ah, waaw mais lan la yeneen ci bi wax léegi saa saa mën na ko no waxul ak yow waxul ak sa ñeneen ñi ci def maanaam waa ahlul qur'an lay waxal maanaam mooy mu leeral ne kon ñi nga xam ne ñooñu lay waxal muy vraiment ñi gën mag màgg ci nit ñi mooy ñi nga xamante ne ahlul qur'an lañ isa min saxaaba yi al qurra lañ leen daan woowe saxaaba yi radiyallahu anhu maanaam al qurra lañ leen daan woowe mooy jàngkatu al qur'an yi ñi nga xamante ne euh, moo tax xataa euh, euh, naafiq noonu noonu tamit lañ leen daan waaye hatta naafiq yi maanaam te ñu ahlul qur'an yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla am na ci biir nit ñi ay nitam ñoo xamante ne njabootam lañ mu ñu ne ñooy ñan mu ne ahlul qur'an yi mooy ñi nga xam ne ñoo nitu alqur'an yi loolu nag mooy ni koo xam ne dafa dafa maanaam matale ci jëmmam ak ci biiram ak ci biteem lépp li nga xamante ne moom mooy njàngalam alqur'an ak sunna maanaam lii nii ñu waxee nii nag daanaka li gënoon a yelloo mooy ñu def ko bu ñuy tëj mais ñu indi ko fii tamit yelloo na mu nekk fi maanaam ngir lu tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lan awtiru ya ahlal qur'an maanaam tamit mu ne li yajal axira salaatihi witran comme ni nga xamante ne noonu la nekkee daanaka ni mu ñëwee ci xadis bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Musaddad gis nañ ko léegi mu Musarhad ibn Musarhad ibn Mustawrad qaala haddathana Yahya ibn Sa'id te gis nañ ko léegi moom al-Ansaari al al al al Qattaan mu ne an Ubaydullah te moom mooy Abu Usman Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari muy Abu Usman al-Umari génn àdduna téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa salaatu wa salaam bu ne qaala haddathanii Naafi' te moom mawlaa sayyidinaa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab génn àdduna téeméer ak fukk ak juróom-benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Abdullah te moom mooy ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhumaa gis nañ ko léegi an Nabi mu jóge ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ij'aluu def leen aaxira salaatikum seen mujjantal ak julli bil layli ci guddi gi witran mu nekk witar kon nag maa ngeen toolal ko kon loolu moom mooy eh, li nga xamante ne day dëgëral li tax xadis bi ñëw fii maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi moom itam mu def ko witar maanaam mu def ko mu tool maanaam ngir ni fii rek la ko indi indi ko feneen maanaam loolu tam maam imam euh, euh, Muslim indi ko moom ñeenti yoon maam indi ko benn yoon ci 747 ñetti yoon ci 751 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1438 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 1682 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 4710 4971